am na benn masala mais euh, waaju faatu biir géej nag ay mool ay mool xam ngeen moola cubbaloo yi ah, enseignant char ci cubbaloo yi mooy équivalent wu lébu ci ci alpulaar yi hein yéen laa yéen halpulaar yi lool de laa déggoon ñu wax bu dee juum naa ngeen jéggal ma waaw loolu la ma ab alpulaar waxoon j'espère que takk naa li mu wax te nii la ma ko waxee woon ah mooy équivalent lébu mooy équivalent genre bu dee ci France pêcheurs yi waaye dëkk côté ay Marseille ay Nantes ci ndox mi di nekk ay ay ay lébu ay Le Havre ñooñu façon yooyu nga xam ne ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy nappi voilà waaw gars yi nga xam ne seen deret day tàng léeg-léeg <laughs> waaw waaw ñuy reproduire monde ndox mi ci biti quoi wax yu tàng te mën a wax ca kaw te mën a jaar ci léeg-léeg ci waajur wu góor walla wu jigéen walla iyaadu billaah <laughs> di dagg rek day tecay dikk <laughs> reproduire monde poisson yi ci biir ci ci ci biir géej gi nga koy reproduire ci biti ah léegi mooy imaginez ay pêcheurs yor seen fila tourné dem ci biir géej joom dañ fa war a yàgg dafi tourné liñ naan ñoom liñ naan tourné dem ay Pointe Sangomar dem ay Gambie jaar fu nekk jaar côté Mauritanie mu am ku gaañu ci ndox mi mooy ci gaal gi mu leer leen ne amul fu ñu accosté te bala ñoo àgg fa ñu jëm bala ñoo àgg balaa ñuy àgg fu am terre corps bi day décomposé wu ana nañaa def nañoo def wala beneen mooy ñiy jël mbëkk mi hein mbëkk mi barça wala barzaax du loolu lañ doon wax mooy ñi nga xam ne dañuy jóge mi ñuy wax migrants yi jóge moo xam Turquie Irak jóge Afghanistan jaar Turquie jël gaal yi bëgg a dem Europe wala ñuy jóge ay Sierra Leone ay senegaal ay Libéria ay Mali jël ci gaal yi jaar Libye walla yu mel noonu wala sax ñu jaare côté fële ca Canaries jël ay gaal mais bu nit faatoo ci gaal gi ana na ñaa def loolu masala la wala du masala ñu bàyyi ñu dem masala la kay te ku ne man na laa dal man ngaa nekk ci bateau waaw ngeen naan da ngeen di croisière bateau de croisière xam nga ne waa bëkk meeg ñeewee wuute nañu ñoom dañ koy def ngir uti dund gu gën ngañ jóge waaw waaye gars yi bateau de croisière yi wër ci àddina bi di seet di lekki seen xaalis yor bateau yu baax léegi imagineel ñu dem bato bi panne am problème technique ca biir waaxi géej mu am ku faatu mu leer leen ne amul fu ñu ko denc te fii mu ne yaakaar nañ ne bala ñoo àgg terre ferme corps bi décomposé wu ana nu ñuy def léegi foog naa tasawurul masala leer na waaw mooy ndax al hukmu far'un an tasawwure ab pàcc la ci nga xam at li li ngay àtte li nga naan lii mooy àtte bi fan lu jóge waaw ak nan nga koy mën a melale lan lu palpable nga ko mën a xame j'espère que bon yaakaar naa ko exemple yi ma jox yi joxe leer na <laughs> waaw léegi ñoo ko léegi ana lan lan ana lan mooy àtte bi ana lan mooy àtte bi loolu mooy ñooñu li ñuy def lenn la mooy ne dañu koy jullee bien sûr dañu koy jullee waaw bu dee ne ñoom xaw nañoo sàggan ba wala amuñu amuñu parce que bon préparé wuñu loolu amuñu kafan ñoom ku ci nekk yére bi nga sol nga am bu amee ñoo xam ne sol nañ yére yu xaw yoo xam ne ñaari yére yu gudd. kooku sopp nañ kooku bu boobaa ni ñuy def lan lay def waaye dañuy xool gaa yi ñi desali yére ñu jël seen yére yi daal di koy utal sàngaay ko càngaay ko mooy muur ko ci waaw bu dee ne nag loolu amul du tout wala xam nañ ne bu ñu ko laalee mu commencé na décomposer wu nii wala bu ñu ko laalee ak yu mel noonu wala mënuñu ko wala amuñu sax amuñu amuñu lu ñu ko lu ñu ko sànge bu boobaa loolu kenn du ko def waaye kenn du ko sàng tekkiwul kenn du ko jullee dañ koy jullee ndax man maa laa yudraku kull laa yutrak jullu li nga xam ne manuñoo dab léppam comme que manuñoo def lépp li nga xam ne moom lañu waral defal defal ko moom mi faatu muy sàng ko sangu ko sàng ko jullee ko ñaanal ko denc ko mooy xam nga ci bato gi wala ci ci ci gaal gi ci looco gi loolu day jafe mooy lu ci mën a nekk dañ ko koy defal bu dee mën nañ ko sang dañ ko koy dañ koy sange ak ndoxu géej mi waaw bu dee day door a génn àddina mais xam nañ ne ñun fii duñ fi am air euh, fer kii terme euh, terre ferme dañu koy jullee dañu koy sang ak ndoxu géej mi waaw parce que innal ma'a tahurun ha la yunajjisuhu shay waaw wala beneen ba sax bañ laajee yonent mi alayhi salaatu salaam ci wàllu ndox kaw ki nappkat ya waaw bañ ñëwee laaj ko ci wàllu géej anil bahri ah ñu laan ko laaj ci ndoxum géej xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu premier xadiisu Bulughul Maram waaw ñu laaj yonent mi alayhi salaatu salaam ci wàllu ndox mu ne huwa tahuru ma'u al hillu maytatu moom ndax baykat yi ki nappkat yi dañoo ñëw ne kon ñun inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na biha 'atishna afa natawadda'u bi ma'il bahr qaala sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu Allah yonent bi alayhi salaam dañ koo laaj kaw kaw yi non manaan kaw kaw saa yu ne cubbaloo yi <laughs> les pêcheurs dañu ñëw daal di koy laaj ci waa mudd li waaw ñu ne ko innaakat gis nga ñun narkabul bahra dañuy war géej gi di di di di jàmmar mooy di nekk ci géej gi ndax suñu liggéey foofa la mooy suñu liggéeyukaay gaa yi mooy comme bu doon tey ñii dañuy xëy dem ci tool yi mooy ci jamono jooju it ñii dañuy xëy dem ci tool yi ñii xëy dem ci àll bi di sànni ñii dem ci seen toolu tàndarma yi ñii ne ñi ne ñii nekk ay tëgg comme sëy naa kan Xabbaab ibn al-Arat waaw defarkatu feer laa ki jaaseeg yooyu moom loolu lay xëy ñun nag bu ñu xëyee ci ndox mi lañ jëm foofu mooy suñu lieu de travail gis nga buur yàlla ni mu séddalee mbir yi ku nekk ak waaw ku nekk rek wijhatun wu féete na la foo xam ne foofu ngay féete allahu akbar allahu akbar moo tax bul xeet ci li nga ne te bul kenn ci li mu ne waaye del boole lépp di ñaan min fadlillahi alazim ci xéewalu yàlla ngëneelu yàlla gu mag gi nga xam ne fu ne mën na la faa fekke fu ne buntu la ngir ami xéewal loolu lépp buur yàllaa ko def moo ñu tàggatal suuf si famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur la kon ñu ne ko ñun dañuy war ci ndox mi di yóbbu ci ci géej gi wa nahmilu al qalila minan ma dañuy yóbbaale nag lu néew ci ndox lañ mën a yóbbaale suñu gaal yi bu ñuy nappi waa afana tawadda fa naa ah tawaddana biha atishna ndox moom ñu yóbbaale nag bu dee saabu saa bu heure julli jotee waxtu julli jotee ñu war a julli te amuñu jàpp war war war cee jàpp ci ndox mi ñu yóbbaale ngir naan ci gaal yi bu ñu demee di defee turne tournée ah bu ñu ko defee dinañu mar de mooy bés waxtu dina jot waxtu woo xam ne dinañu bëgg naan duñu am ndox da parce que jàppe nañ lépp waa ñu ne ko waa kon yonent ma lay saaf saaf ba mbir yi demee nii gis nga laaj day leer lu leer lañ wax waaw newuñ fi naan bon xam nga xam nga quoi waaye dañuy dem ci géej gi quoi mooy mooy li nga xam quoi bu ñu demee quoi après julli jot quoi du ñu xam ni ñuy def quoi non fii mu ne li nga wax leerul ay quoi loolu taxuñ waxal lu leer comme li ñuy wax. ñu ne ko afa bu ko mbir mi bu ñu ko jàppee dañuy mara ndax dam jamono duñ am ndox ngir naan léegi kon afa natawaddau min ma'il bahr est-ce que mën nañoo jàppe ci ndoxum géej mi yonent mi alei satu salaam ne leen huwa moom géej at-tahuru mooy li laab tay laabalaate maa uhoo ndoxam alxillu te may ta tuhoo baal ma tegal leen ci loo xam ne laaju ngeen ma ko sax waaw ndax ka laaj mbiru ndox ndoxum géej te lépp <laughs> géej lépp di ndox mu lay laaj ndax loolu dagan naa jàppe mos xam nga ne xam ndax kon da méddam dagan na moo gën moo gën a sori ci waa mu tegal leen ci beneen xam-xam ne leen waxuma leen ndox mi moom huwa tahur mooy dafa laab tey laa ba laatee pur et purifiante et l'eau de mer lo huwa tahuru ma'u waaye alxillu dagan naa lekk dagan naa lakku dagan naa ceebu jën dagan naa fiiriir maytatu hoo li nga xamante mooy meddam waaw mooy meddu jën mooy meddu géej jën yeeg la ne yépp sax parce que maytatu hoo moom du jën kese lépp waaw kon ci lañuy xame ne kon ndoxum géej kon la am na tey laa balaate kon nag waa ji bu génnee àddina ci gaal gi wala bato bi wala amuñu ndox wala li ñu fi yor bariwul ni ñuy def ndoxum géej mi la jël même bu baree sax même bu baree bu ñu yoroon même ay robinet yu ubbeeku ci gaale bu ñu neexee ñu bañ koo sànge ndox moom jël ndoxum géej ndax huwa tahuru ma'uhu ah. ñu tànk ci kii sangu ko waxoon nañ la sang néew gisoon nañ ko keroog mooy sangu janaaba rek ni ñuy sange janaaba waaw léegi bu ngeen defee lool façon yére amu ngeen yére bu ngeen ko sàngee kenn amul loo xam ne mën na koo dagg ci yéreem wala loolu ñu utal ko càngaay bu boobaa nañ koy bàyyi noonu ndax mënuñu leneen def leneen lu ñu ko mën a suturaal bu ñu amee leneen lu dul ay yére yu ñu ko suturaal ñu suturaal après ñu jullee ko léegi nag boo koy jullee nooy def loolu mooy comme xadiis Seydina alxasanul basri ba radiyallahu anhu mooy da ngay ni ngay def mooy lan dangeen di fexe biir xibla bi bu ngeen di commencer. waaw bu ngeen nee allahu akbar jeex na léegi nag bu gaal giy tourner di mooy xibla bi yow doo tourner di ànd ak gaal gi ah jeex na waaw mooy début bi ngay kii léegi nag après gaal gi mooy tourner lu ko neex manoo saa bu ngay tourner di tourner boo kiiwee baax na mais début bi utal xibla bi bu dee gaal ga dafa yem nga nekk ci xibla bi masha allah hada huwa al murad wa lam yakun hakada fa anta ala sunna continuer ngeen jullee ko comme ni ñuy jullee néew ñeenti kàbbaar allahu akbar ngeen tari faatiha waaw am ku jiite ku nekk ci kanam bu dee ne seenu taxaw boo ngeen taxawee na ngeen di ragal daanu wala yu mel noonu ngeen toog waaw salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' mooy nga def ala janbak yooyu mooy li hadith sayna Imran ibn Husayn ni ko yonente mi aleye waxoon fekk jàngoroy kajoor da ko daloon mu ne salli qa'iman moon as-salaatu qaa'iman al-qiyaamatu taxaw faratala taxawal nga julli boo ko manul ah nga toog ba procédure bi mu wax kon nag bu dee ne yow boo taxawee da ngay risquer daanu te tamit man nga man nga miir da ngay toog ngeen jullee ko première rak kabbaar faatiha ngeen kabbaaraat amul ko amul sujud ngeen kabbaaraat julli ci ma ne saa saa ngeen kabaaraat allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas allahumma mooy ñaan yooyu voilà nga ñaanal ko beneen bi allahu akbar ngeen ngeen defee lool léegi sa aali kalaj gi ñëw ci mooy léegi nu ñuy def ah mooy comme gars amuñu teer ferme yaakaar ñu ko te fii moom gars yi man ñoo gis terre ferme fu ñu xool lépp lépp ndox te mu ngi waaj a décomposé wu mais ni ñuy def mooy dañ koy bu boobaa ndox mi mooy nekk bàmmeelam nga ne la ndox mi lañ mooy ci ndox mi lañ koy dugal si ci ndox mi lañ koy dugal. waaw bu boobaa foofu mooy nekk bàmmeelam ndox mi lañ koy dugal ndox mi mooy nekk bàmmeelam ci lañ koy yor am yéene comme si ñu ngi koy yor ci xabroom waaw ndax buur yàlla moo bind xabro yu wute am na ñoo xam ne ñu bari ci nit ñi suuf si mooy seen xabru moo ci suuf si lañ leen denc ci lañ leen suturaale am na ñoo xam ne buur yàlla daa def lakk moo leen consommer bañ jeex waaw mu am ñoo xam ne biiru gaynde yi lañ teere ji ak ndegment yi ak segg yi waaw même bu dee na après gaynde gi moom day faatu nekkaat suuf delluwaat suuf ka faatu ca géej lépp ay mujjaat nekkaat suuf rek waaye kon mooy ku nekk daal buur yàlla def na foo xam ne yow fa ngay ne kii nag noonu lay def mooy amuñu parce que dañoo mënula def neneen amuñu suuf suñ ko def xam nga gisoon nañu tarjama seydina abu talha al ansaar yi ah est-ce que yaa ngi fàttale ko lool mais maam fan la génnoon àddina ci xare fekk ci géej gi seydina anas nee amuñu fuñ ko doon denc ci géej gi ñu bàyyi ko ci gaal gi mais ñoom ñu toog sept jours waaw ba door a gis terre ferme ah te kooram décomposé wul voilà ko kooram décomposé wul mais bu doon ne dafa am ne que déco day décomposé wala ñu gis mu tàmbali ko doon wala njort yi li ëpp ci njort yi ne bon koor bi day décomposé wu te yàgg na ñun fii ñu ne amuñu sax us ngir jóge fi bu boobaa noonu ngeen koy def mais bés bu ngeen yaakaaree que ne di ngeen àgg terre ferme fenn bu boobaa du ngeen ko sànni ci du ngeen ko defal bàmmeel ci géej gi de. voilà kon loolu mooy li jëmoon ci masala boobu voilà mooy masala gaa yi jël gaal yeeg yooyu yépp gaañu ci yooyu amuñ fuñ la def noonu la waaw <laughs> non nañ bàyyi noonu parce que beneen bi moom <laughs> beneen bi moom <laughs> non loolu sax manula ne nañ ndax ni imaam Maalik rek eh. rahmatullah alayhi sa waa bu doon lii nag xam nga xel mën na la ne parce que lu ma xalaat léegi mais ñun duñ ko tontu ah, dañ naan dañuy wax li ma Maalik waxoon mais mais bu doon avion la mais <laughs> yow tu pousses le bouchon trop trop quoi bu xoolal yow yaa <laughs> ah si passager bu faatoon avion bi te avion bi dañ naan la mais yow yaa gën xam ne loolu man da nekk avion buy eere ci kaw eer <laughs> jaww ji noonu sawaay ba manula wàcc vingt quatre heures bu nekk fi di eere loolu foo ko gis xanaa dina uti kérosène moom wala avion bi nu mu demee noonu dañ koo détourné wala avion bi moom daa la manula la wàcc dina wàcc <laughs> moo tax loolu dañ naan la tegal fële sa law bi mais si mais bu doon bu doon tegal sa bu doon yi fële ba mu nekk loolu gisoo ko fenn <laughs> kenn du <laughs> kenn du la fi tontu lool yoo xam naa ni ngay xalaat ñu ñu fooy ubbi sax avion bi di di wàcc <laughs> boo ko ubbee avion bi këpp ñépp faat waaw boo loolu loolu la daroor googu dañ koy yenu lañ lay wax te lool sax daa manu la ne <laughs> aywa bañuñu àggale ko <laughs> léegi kon muy moo tax euh, dafa am lenn mooy gis nga affaire u nii moo tax fuqaha yi comme l'imam Shafi'i doon wax rahmatullah alayhi gis nañu gën sew sew am sew sew dégg-dégg mooy fuqaha yi parce que ñoom parce que li ñuy def la mooy lu nekk rek masala day ñëw ñu ut ci ay ramification mais lii kaabee manoon na possible kii te tamit mooy mooy affaire yi day mais day day sew sew waaw ay sew sew yooyu dañ koy bon moo tax téere fiqh yi léeg-léeg ngay ay masala yu tumuranke surtout côté moo moo tax xanafiye yi nag ñoo ci gënoon ay aay loolu moo tax ñu leen naan asxaabu ra'yi waaw parce que bari na masala yoo xam ne jamono jañ koy xalaat di ko kii xewaguloon nii mais ñu imaginer mais bu xewoon nan la nekk àtte bi voilà moo tax gars yi ak tamit lu bari comme que ñoom texte yi fi mu ëppe woon dëgg-dëgg mooy Hijaz fa la ëppe woon que ni mu woon fële fi mu ne woon Irak même bu dee Irak amoon nañu màgg ñoom Ibn Mas'ud gaa yooyu ñoom ñëpp foofu lañ woon mais fële la ëppee woon te Hijaz bi ñoom <laughs> dafa bari comme dafa bari nag lu ñu doon utiliser leen xel ci mbir yi moo tax ñu leen doon asxaabu ra'yi mooy moo tax xanafiya yi côté fiqh nii moo tax euh, li imaam ash-Shafi'i tamit doon wax rahmatullah alayhi ne fuqaha yëpp yëpp dañoo nekk ñoo xam ne njabootu imaam abu xanifa la waaw. voilà ñoom ñépp a ko yoral njukkeel ñoo ko war a delloo njukkeel an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu al imam al ha ha imamul fuqaha